beneen laaj ba léegi ci julli yi ci côté julli ju la raw mooy ñun xam nañu mooy gis nañu yeneen tibaale saa saam wax nañu kopp koo xam ne dafa nelaw ci julli dafa nelaw ba julli weesu wala mu fàtte ko fàttaleku ko naka la koy faye mooy jamono ji mu ko koo la koy faye léegi bala ñu dugg ci masala bi mooy mais léegi nan la koy faye bu dee ne man julli bi julli bi timis la ma fàtte ko fàtte ko fàtte ko ba fajar wala nañ jël fajar julli bi fajar la woon suba ma fàtte julli fajar man daal yeewu naa jàpp ne man julli woon naa dem ba tisbaar door koo fàttale ko mais bu ma koy fay nu ma koy faye moo ko nan la koy faye suba bi bu koy fay est-ce que ci kaw lay wax wala ci suuf ndax jamonoy tisbaar la demal téye mooy jamonoy la jamonoy tisbaar la ana kon na ko na ko la koy bàyyee na ko la koy faye est-ce que ci kaw lay wax wala déet loolu par exemple bu dee ngiru Maliki rahmatullah ñoom dañu ne bu dee tisbaar la ci kaw la koy ñoom par exemple Maliki rahmatullah ñoom dañ ne noonu nga koy faye mooy bu dee ne ci kaw lañ ñuy wax julli yoo xam ne ci kaw te lool boo demee ci euh, loolu imaam al-Akhdari moom ko doon traité ci kiiwam boobu euh, léegi mooy këne mooy euh, bu dee ne tisbaar la jamonoy tisbaar nga fàttale ko li boo ko julli ci kaw ngay wax comme ndax lan al al qadaa'u yaxkil ada ndax lan mooy fay booy fay day niroog li nga xamante ne moom comme si boo ko doon jooxee ni nga ko doon defe kon bu dee man tàkkusaan laa fàttee julli ba timis jot fàttale wala gee ma fàttale ko ko xam nga waxtu yooyu ci kaw lañuy ñuy wax waaye ci waxtu yooyu noonu boo ci demee it ni nga koy defe mooy ci tisbaar comme ni nga doon jullee tisbaar nga koy jullee mooy ndànk ngay wax léegi nag mu des beneen affaire mooy ne bu dee man julli la joo xamante ne ca dama tukki woon waroon a julli tàkkusaan ñaari ràkka léegi man ma fàtte ko ba ñibbisi bu ma koy fay nu ma koy fay est-ce que ñeent laa koy julli wala ñaar laay julli parce que man ba may war man de dama ko li ma ko doon nar a julli mooy ñaar mais dama ko fàtte nag ba daal di jóge fa ma doon fa sama tukki ba baax ci sama kër bu ma koy fay léegi ma fàttaleku ko nan laa koy fay bu dee ci ngiru Maalikee rahmatullah ñu ne kon deux fay voilà moo tax moom la imaam al Axdari di wax naan fa in kaanat safariya qadaaha safariya wa in kaanat xadariya qada qadaha xadariya mooy ne bu dee ne léegi nag loolu mooy contrat mooy loolu mooy loolu mooy bu dee ne par exemple julli teew la mooy julli yoo xam ne man sama kër laa nekk léegi ma fàtte koo julli tàkkusaan ba ba ma tukki nag dem ba fa ma tukkee nga xam ne mooy mën naa wàññi boole yépp te def naa fa defuma fa lu ëpp bés euh, nombre de jours yi nga xam ne ci laa man a wàññee ak boole bu boobaa mooy nooy def kooku boo koy fay doone man damaa tukki ci tukki laa nekk kon ñaar laa koy julli non yow ñeent ngay julli ndax bam lay war ñeent la woon kon boo koy fay ñeent la woon ndax lan al qadaa'u yahkil adaa ndax loolu ab règle la booy booy fay day niroog li nga xam ne moom nga doon fay ci wax yi ak ci jëf yi yépp boo waroon wax ci kaw même bu dee waxtu guddi la ci suuf ci ci euh, ci kaw même bu dee waxtu la loo xam ne comme tàkkusaan ak tisbaar nga ko fàttaleku ci kaw ngay wax bu dee ne loo xam ne nag ci suuf nga doon wax même bu dee timis la ak heure timis ak gee loolu tamit ci kaw ci suuf ngay wax